bi muy waxe ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu innamal xamr yaa ayyuhal ladiina aamanuu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflixuun fii muy wax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi dëggal innamal xamru dëgg-dëgg li am ba des lii kese la innamal xamru gis ngeen li ñu naan sàngara wal may siru ak jeu de yi nga xam ne utukaayu alal la mu yomb te doo xam ne du du daga wal ansaabu mooy yi ngeen di sampal seen ndëpp yéeg seen yooyoo seen xë seen euh, nëpp yi ak euh, tuur yi wal azlaamu ak pilo-face yi yi ngeen def waaw au lieu ngeen sukkandikoo ci am kóolute ci seen borom miy dogal lu ko neex ngeen def ay pilo-face ngir xam ndax seeni mbir dina baaxam du baax suñu borom ne lii lépp rig suñ taq-taq la tiim la bàkkaar te tamit takk takk la boo xam ne day jëme ci rips li nga xam ne mooy mu mbugal kon nag min amali shaytaan ci jëfu shaytaani la bokk waaw ci jëfu shaytaani ci boppam di iblis ci la bokk kon nag fekk tamit buuxu na ko moytana waaw moytana ko lii na ngeen ko moytandiku la'allakum tuflihun bu ngeen ko moytandiku rek te yàlla tax tuflihun di ngeen tex waaw waaw eh, lii mooy aaya bi lii nga xam ne moo ñëw de xaraamal définitivement sànga muy li nga xam ne mooy ci déclinaison bi nag ci li gën a dëgër te mooy waxu jamaahirul ulama waaw que sàngara nekkul ne biy jóge ci raisin kese la déedéet kullu ma xaamara al fa huwa xamr lépp loo xam ne boo ko naanee da lay naan day tax nga ne dur muur sa bopp bi sa xel mi loolu sàngara la waaw te yonent bi alayhi salaatu salaam nee lépp loo xamante ne nii lu tuutam day man lu lu fa mil'ul kaff minhu haram ténk lu toll ni ténk loxo man ko ci loolu day xaraam waaw loolu gisoon nañu ak saabu yi nga xam ne pen yi da cee am gisoon nañu leen leeraloon leen ci wàllu oh, li ñu doon gis mu ngi ci pen yi tenu sàngaraag lan mooy dal ku ci koo xam ne mudminu xamrilaak koo xam ne naankatu sàngara beeg yooyu yëpp gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna ah, sàngara nag suñu boroom da koo tere tadrijiyan par ay étapes waaw mooy ñëwul rek tere ko du d'un coup arab yi dañoo miinoon sàngara miin sàngara ay des millénaires des siècles ñu ne sàngara dañoo yàgg di sàngara waaw léegi xam nga gisoon nañ keroog li waa Taif doon wax neen ci naa lay saab saab sa ñu ci li naan sàngara ndax ñun laa buddale naa min ha noonu moom sàngara moom manu la manu la ñàkk ci suñu dund ñoom nag yonent daal suñu borom tabaaraka wa taala bu njëkk bi comme li nekk ci suuratul baqara dana woon yas'aluunaka anil xamri wal maysir qul fiihimaa ismun kabiir wa manaafi'u linnaas mu ne fiihimaa ismun kabiir wa manaafi'u linnaas mu ne yasaluunaka ñu ngi lay laaj wala dinañu la laaj yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam anil xamri ci mbiru sàngara wal maysiri ak jeu de hasard yi waaw xaalis yu yomb yi mooy ah, mooy li qa Qataada wax rek ibnu Di'aana <laughs> rahmatullah alayhi mu ne nit ki da doon teg doo gaa yi doon na ñëw bay teg seen njaboot quoi mise seen alal yépp ci jeu de hasard yi nee na bu ko defee nag gaa yi gañe ko sa waay mujj nekk koo xamante ni nii xasiinan saliba mu njàq lool parce que booy buñ ko gañee quoi <laughs> léegi ñu daal di koy dépouiller mooy li mu yoroon yépp na ko ci jeu yi léegi ñàkk na ko léegi nee nag <laughs> bu ko defee nag day xool mu triste njàq xool gis ne alal ji mu amoon moom mu ngi ci loxoy waajee quoi ta kat <laughs> ab jeu lañ def rek waa ji gañe ko mu léegi mu ñàkk naan bu ko defee nag <laughs> loolu nag sawaay da doon jurul ci moom ak ak noonoo ak bañ day bañ waa ne wayow man xam nga ne lii mooy lan mais teewul buñ jógee dañ ciy nekkaat waaw dañ ciy nekkaat suñu boroom dane ñoom dañu lay laaj anil xamri wal maysir ñu ngi lay laaj kon ci ñaar yooyu xul wax leen fiihima ismun kabir mooy lii mooy par étape ndànk-ndànk la ko suñu boroom xaraamal par ndànk-ndànk ndax bu njëkk bi début bi xamr dafa dafa newoon lu dagan mooy dafa daganoon naan sàngara dara newu ci woon amul woon genn ŋàññaate ci wàllu sharia bu ci dégg ñuy laaj nag loolu yonent bi aleyhi salaatu suñu boroom loolu la ko tontu ci suuratul baqara ne wax leen fii fiihimaa wax leen ci sàngara ak jeu yu ñuy def am na ismun kabiir bakkar bu rëy rëy rëy waaye wa manaafi'u linnaas waaye li muy am bàkkaar noonu am na tamit quelque njariñ ñu ci ne ngir nit waaw fii mu ne mooy jeu yow euh, euro million euro million ah fiihi ismun kabiir xam nga manaafi' li muy wax noonu mooy njariñ googu mooy am na bàkkaar bu rëy léegi njariñ li muy xam nga bàkkaar bu moom ça saute aux yeux quoi gars naan si parce que bon c'est vrai que waa ji niñ ko dépouiller lekk te suñu boroom dafa waxoon ne alalu nit ki la yaa ayyul am amanu laa ta'kulu na ko bil baatil bu leen lekk seen alal yi seen diggante ci caaxaan illaa an takuna tijaratan an taradin minkum ndere xanaa mu nekk loo xamante ne nii ab yaxantu la am jëndëkam jaay commerce boo def boo xam ne nit ki kenn forcé wu ko mu jënd wala mu jaay ci loo xam ne ku nekk ci son bon gré hein ci eh, bànnee xam la ko defee waaw kon mooy kii jël nañu alalam noonu dafa dem ci casino bi di dugal rek jetons yi di dugal xaalisam rek lu mu gañe dem hein léegi mooy eh, que ne leer na bàkkaar bu mag bi mu nekk ak tamit euh, euh, côté bu bon bi muy indi mooy nooloo geeg yooyu dafa leer moo tax moyen de fi muy xew ay fusillade di fa bari waaw gis nga ñi nga xam ne foofu dëkk yi nga xam ne looloo ay fusillade dafay gaaw am ay réglement de compte parce que waa ji li mu miser li mu taw ci menn nga xam ne ay fan la def boo demee ay weer liggéey ko ñëw ñàkk ko ci deux secondes wala deux minutes ka ko gañee sa da koy en en boo xamante ni nga jekki da koy éliminer ngir mën a récupérer li nga xam ne mooy alalam ñu dëkk ci ay réglement de compte waaye manafin yi mooy lan am njariñ yi wane mais am na lu muy doxal am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy liggéey ah du am na waaw loolu façon njariñ la waaw am na ñoo xam ne ci loolu noonu ci sàngara si loolu kenn du ko wax ku dëkk côté Lyon fii ci Beaujolais bi <laughs> que ni est-ce que am na quelque utilité yu ci am moo yor économie yooyu dans le Beaujolais dans le Bordelais hein ak Champagne moo leen yor région yu mag yu Russie vodka bee leen yor hein loolu la mooy loolu noonu nga xam ne ñu ci am ay alal di ci mën a am ay kii. walla côté wu sax en bourse mooy loolu ay façon njariñ la <laughs> mu ne kon lim naa ñeer nit ñi loolu mooy première ah bi lii nag wàccee muy nekk ci suuratul baqara dafa am ci boroom ci saxaaba yi ñoo xam ne radiyallahu anhu dañ ne bon ñun daal si on préfère bàyyi ko wa parce que loo xam ne moom bàkkaar ba dafa rëy lool mooy effet néfaste yi dafa moo ëpp njariñ ya ca ne nañ bàyyi ko waa loolu moom sawaay nañ ko ba am ñoo xam ne dañ ne ñun dañuy continuer mais dañuy bàyyi rek côté yi nga xam ne ñoo baaxul lañuy essayer waaw après suñu boroom indi beneen aaya te ñu gisoon ko daal ci suuratu nisaa yi bi muy wax ne yéen ñi gëm yàlla laa taqrabu salaata wa antum ko wa antum suk yaa ayyuhal ladiina amanu yéen ñi yàlla laa taqrabu salaata bu leen jege julli wa antum sukaara fekk ne da ngeen a da euh, màndi ah, loolu di beneen affaire non nga ne waaw kon mooy ñu tere leen ko bu dee dañuy waaja julli waaw bu dee dañuy waaj julli nag lañ leen waxoon naan ay fii am na quelque baax euh, yu baax ak yooyu euh, bàkkaar yu rëy ak lenn lu baax ay quelque yu baax non bu dee julli nag léegi moom kot boobu bu julli waaj kii dangeen koy arrêté te xam nga sàngara lu njëkk xam nga suñu waroon doon wax ci suuratu ndax yi wa min samarati naxili wal a'nabi tattaxiduuna minhu sakaran wa rizqan xasana inna fi dalika la ayatan li qawmin yaqiluun waaw ci suuratu naxli suñu boroom loolu sax moo jiitu woon lii ndax loolu suura makkiya la saar la boo xam ne makka la wàcc suñu boroom doon na wax ne wa min samaraati bi di wax di tuddu xéewal yi nga xamante ne nii moom la defal jaam yi waaw wa inna lakum fil an'aami la ibra nusqiikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saa'igan lish-shaaribiin waaw di tudd xéewal yi nga xam ne moom la defal jaare ko ci jur gi yim defal jànn yi waaw di leen nandal ci li nga xam ne moo nekk ci biir bi te diggante euh, fi fi fi fi salte yi di génneek ak yi muy deme àll ak deret gi mu génn ci euh, labanan xaalisa muy soow moo xam ne mu sell la te neex ngir ñi nga xamante ne nii te neex a jàllale euh, sell ngir ñi nga xam ne ñooy koy naan mu ne wamin samaratin naxiil bokk na ci xéewal yi ma leen defal ci fooy téef ci fruit yi nga xamante ne nii meññeef yi nga xam ne ñooy génne ci garabu tàndarma wal anabi muy dat yeeg tàndarma ak yooyu wal anabi ak garabu raisin yi yi ciy génne tattaxiduuna minhu ngeen ci ute di ci jàppe sakaran mooy loo xam ne lu ngeen di jus bu ngeen di naan muy sàngara di ko naan mu nekk war rizqan waaye loolu ak war rizqan ak wërsëg xasanan bu baax inna fii daalika nekk na ci lii la aayatan ab ab mandarga li qawmi muy wane ne borom bi leen xéewale lii xanaa nag war ngeen koo mën a jaamu yéen ñii xalaat bu dee ñiy xalaat loolu moom mandarga la ci ñoom lii c'était bien avant sa aaya bi ñu waxoon sànq suuratul baqara moo tax am na benn caaxaankat <laughs> benn caaxaankat boo xam ne <laughs> bu ma doon bu doon wax quoi pas personnellement man na doon wax mais ñañu ñañu nekkaloon ñépp <laughs> parce que caaxaankat bi ab jàngalekat la quoi mu bëgg a wax ne bon sàngara dara newu ci parce que euh, fi fi fi alquran fi nahl maada qaala allah qad qaala wa min samarati an-nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu eh, sakaran wa rizqan inna fi daalika la aayatan li qawmin yaqiluun <laughs> muy muy sukkandikoo aayab suuratu naxli bi ngir tuur la ndëm ko waaw <laughs> këne sàngara dana ne wow ci ndax suñu boroom moo ko de ah sakaran wa rizqan xasana waaw <laughs> loo xam ne dañ koy man di màndi di naan di àgg fu sori wa rizqan xasana moom mu ne loolu lay tekki ko waaw loolu la luy day wane ne mel ni ñun xamuñu ne an wal mansuux amul tax mooy mel ni day wax ñoo xam ne amuñu ko waaye comme que tamit ku mel ni moom day ku mel noonu day prétentieux ba pare euh, euh, du bëgg ku ko contrarier <laughs> waaw du bëgg <laughs> waaye ab caaxaankat la walhamdulilah ñam doon waxal ñépp xam ne caaxaankat la quoi <laughs> tey yàgg naa siiwee ci loolu noonu lay alors que loolu suuratu makkiya la woon makk la wàccoon biñ ñëwee Medina nit ñi di ko ci laaj parce que ko mel Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax du bari yonent bi alayhi salaam te nga ñoo leeral indi suñu borom jox ñu àtte boo xam ne dañ ci bu doon comme lu ñuy lekk dañ ciy suur ci wàllu sàngara ndax ay affaire am waaye yonent bi alayhi salaam moom du def lu dul lu ko boroom bi def loo bi aaya yi nag bi laaj yooyu amee mu ne yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnaas liñ gisoon noonu kon loolu moo doon bu njëkk bi kon bu njëkk ba gisoon nañ ci suuratu nahl ah loolu Makka la woon bi ñëwee Medina ñu koy laaj ci mbir yi ndax kat dégâts yi muy def sàngara bon <laughs> waaye suñu boroom ne en tout cas daal am na ismun kabir wa manafi'u linnaas beneen bi mu beneen étape bi mu daal dina nag laa taqrabu salata wa antum sukara yéen ñi gëm yàlla bu leen jege julli léegi nag mooy dafa xaraam bu ngeen di waaji julli ngeen di naan waaw xam nga bu njëkk bi xaraamalul dara dalee na wan ne rek yu am na lu bon lu bari yu ci ne mais nag am na quelque yu baax yu ci ne waaw mu ne nag fekk ba deuxième bi mu tere leen nag ne leen nag bu leen jege bu leen laala bu leen jege sàngara fekk da ngeen di laa rabu salaa bu leen jege julli wa antum fekk yéen sukaaraa da ngeen a dur da ngeen a naan ba màndi am ñu ko bàyyi ne ñun soxlawuñ loo xamante ne nii day tax bu ñuy julli du ñu mën a nekk ci suñ julli ji niñ ci war a nekke ba tax suñu boroom tere ñu ko am ñeneen ñu yokk ca jaw bàyyi woon bu njëkk ñu ba ñenn ñi ñoo ñun garaawul dañuy fexe. comme bu ñu xamee ne par exemple timis bi euh, c'est dans quatre heures de temps comme ma ne tisbaar bu dee Sénégal gars yi treize heures trente wala ay treize heures quarante cinq waa ji ne man comme que dix heures man daal mën naa naan à dix heures quoi man naa ci naan bu ko defee balaa boobu dina wàcc sama mandité gi dina deñ ma mën a jàppi waajal julli garaawul <laughs> waaw am ñu wax loolu waaw léegi nag bu mu bi nag ci la suñu boroom nag wàccee aay bi ñu ne mu ne yaa ayyuhal ladina amanu innama alxamru walmaysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsum min amali shaytaani fajtanibuuhu voilà ban aaya bi jeexe bii nag mooy bi nga xam ne nag moo ñëw moom daldi xaraamal sàngara ci une fois pour tout mu jeex waaw amatul leneen mooy jeex na waaw mu ne kon yéen ñi gëm yàlla yëg leen ne innama dëgg-dëgg alxamru li nga xam ne mooy sàngara wal may maysiru ak jeu de yi nga xam ne utum alal bu yomb la ci lu daganut wal am saabu ak seen nëpp yéeg yi ngeen di sampal seen seen yàlla yi nee ngeen wal azlaamu seen pilo faas yi rijsun moom takk-takk la tilim tilim la salte salte la min amali shaytaani ci jëfu shaytaane ci la ñuy xam ne jëfu shaytaane manula baax tilim tilim la fajtanibu na ngeen ko moytandiku la'allakum tuflihun waaw xam nga sàngara après Uhud lañ ko lañ ko lañ ko xaraamal parce que hatta Badar Badar <laughs> euh, après Badar rek gisoo nettalib Seydina Ali boobu radiyallahu anhu <laughs> Eh, eh, oh, ne al imaamu Ahmad soloo na ko naka noonu as-Shaykhaan muy al imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardisba al-Ju'fi al-Bukhari rahmatullahi alayhi ak al imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi ak seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi moom. Eh, bi Seydina Ali radiyallahu anhu waaye man damaa amoon benn gëléem boo xam ne dama koo amoon ci màng mi ñu jëloo bi ñu jële woon Badar bon ma ko doon waajal nag ngir waajal sama mariage bi ak Sayyidatu Fatima radiyallahu anhuma nee na waaye mais benn bés laa génn rek ci quartier ansaar yi noonu benn kii këru ansaar yi nee may dox noonu mais gis gëléem gi ñu ñu cor boos bi waa dagg boos bi la mooy de toute façon faat day faatu yi moom mooy c'est trop bi ma ko gisee ma laaj ko def lii gaa yi ne ma Hamza la waa ah sa baay téex bi de moo ko def mu nga fee nag ci benn nee benn kër ci kër waa lan ci lenn ci lansaar yi Euh, autour d'un pot naan nañ sàngara lañ doon naan quoi ñu nga fa di naan moom moo bi màndee la jóg fekk gëléem bi daal di corboos waaw Seydina Ali radiyallahu anhu nee na dama bi ma gisee gëléem bi affaire bi dafa waaye ni ma ko gisee mooy état bi mu nekkee daf maa jàpp ba sama rongo ñi di tuuru quoi nee na ma dem ma dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam nee na maa ngi fa fekk Seydina Zayd ibn Haarisa mu ngi nekkoon ak Seydina Zayd ibn Haarisa wal al al alxibbu ibnu alxibbu voilà alxibbu ibnu alxibbu mooy Usaama voilà mooy bàyyi Seydina Usaama muy Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu anhum nee na ma agsee ma ne ko man masumaa gis li ma gis tey yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne lan la mu ne mais Hamza <laughs> mais xam nga gis nga sama gëléem gi sama gëléem gi la cor boos bi ko wax mu ma ne mu ne waaw ko nañ dem <laughs> mu ne arabu mu ne fii daari ba'dil ansaar <laughs> mu ci këru lenn ci lansaar yi au autour mooy ñu ngiy naan sàngara biñ agsee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ànd Seydina Ali ak Seydina Zayd ibn Haarisa ñu dem ci kër googu fekk fa Seydina Hamza ak gaayam toogal dinaa yeneen lay saat saam ne ko mais mais Hamza yow yaa cor géléem gi géléemu Ali gi yaa ko cor <laughs> Seydina Hamza moom dafa naan ba xel bi new fi mu toog fi mu toog déglu déglu yeneen lay saat saam ba pare mu xool mu taxaw mu toog tontuwul quoi yoneen saa saam taxaw di ko xaar di déglu lan lay wax mu yi xool xool yonent wala saa saam ba ci kaw xoolaat ko ba ci suuf xoolaat ba ci kaw xoolaat ba ci suuf xoolaat ñoom Seyna Ali ñoom ñépp ku nekk mu xoole la noonu quoi xool la ci kaw ba ci suuf <laughs> Seyna Zayd ibn Harith mu ngi naan ma màyyi mais waaye yéen xanaa du ngeen yéen lu ngeen doon lu dul sama sama jaam yi sama kii rek sama jaam yi bàyyi ngeen <laughs> Abdul Muttalib <laughs> yonent bi alei salatu salam wala yasubillah xam nga loolu ko wax te licite mooy yow yéefér nga <laughs> mais bon dafa màndi tal sàngara si muy naan xaraamul instant bi <laughs> yonent bi alei salatu salam xam ne kii mànditeem gi sori na quoi ndax Hamza moom du wax la bu correcté <laughs> jamais xalaat mais léegi comme que nag dafa màndita mu ngee jaa euh, jaasi ji mu core gëléem géej gi nii mu toog teg ci wet gi xam ne kii daa màndi léegi ñuy reculer quoi mooy bi ñuy dem di ko di di di dem waruñ ko ginnaaw de non man di yorum jaasi doo koy wane ginnaaw daa wóor <laughs> mu koy mu muy dox di ko xool di reculer di ko xool di reculer di dem bañ kii ñu dem seen yoon bàyyi ko fa <laughs> mooy temps yooyu dafa daganoon moo tax bi mu ñëwee yeneen ma lay saam saam ñu ko deew ko lu tax ngay naan sàngara parce que mooy li xewoon Seydina na nag radiyallahu anhu dafa yàggoon naan yonent ci alayhi salaatu salaam way tee nga ñoo indil lu leer ci sàngara sii ndax li muy def ba li muy yàq bànge suñu boroom nag wàcc aay yi bi aay wàccee li Seydina Anas wax comme ni ci saxiixay ni dafa am yonent bi alayhi salaam dafa digle am koo xam ne munaadi rasuulillah alayhi salaatu wasalaam koo xam ne dana ko demal nu gën a gaawe ca pénc ma mooy nga wax ca kaw waxal ca kaw ci biti këne suñu boroom xara xaraamal na sàngara léegi sëy naa kii Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Isxaaqa xaalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne woon nijaay ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam sëy naa Sa'd ibn Abi Waqqas irmi fidaaka abi wa ummi moom la yonent bi alayhi doon jox xee ci keroog bisu Uhud naan ko irmi yaa Sa'd naan ko jëlal moo na Seydina Ali radiyallahu anhu ne man masumaa gis kenn yonent bi alayhi salaatu salaam ak baayam ne naa sama ndayam bu doon loolu mën na mooy waxuñu boobu bu doon pour yow irmi jënde naa la sama nday ak sama baay masumaa dégg yonent bi alayhi salaatu wax ko kenn ku dul Sa'd ibn Abi Waqqaas waaw jox ko xëy yi naan ko sànnil irmi sànnil jënd naa la sama ndey ak sama baay man rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyidina Sa'd yi nettali na lu mel noonu lu ko daloon moom it ci temps yi naan ko waaw sayyidina Anas radiyallahu anhu nee na mu ne woon ak bàyyi jiit leen di Abu Talha ak ci lansaar yi ñu toogoon di naan am benn group daal bu ñu ñëwoon di naan kër sayyidina Abu Talha ñu ngi tegoon njaq yi euh, daan zaaj yee ngi feesoon del waaw ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy naan biñ déggee kàddu googu Seydina Abu Talha ne Seydina Anas ne ko yaa Anas demal nga déglu ji kooku ñu dégg muy wax ci kaw lan lay wax naa Anas radiyallahu anhu nee na ba dem dégg waa ji naan yonent ba alaa yonent ba lay saat saam alaa waawee alaa yëgu ma yëgal leen innal xamra qad hurimat ah, sàngara xaraamal nañ ko lee nee ma dem wax ko ko mu ne ma jógal u neewul ah on va finir non attendez c'est haram mais quand ñun ñu ngi ci woon xaar leen ñu jàllale bii hein il faut que l'on finisse ce verre on va pas le gaspiller comme ça le jetant par terre non waxuñ loole ñun li nga xam ne ñun loolu ñuy doon wax dane ko qum yaa Anas dane Anas kon jógal jeex na kon kay naan gi jeex na jógal kii yépp bii daan yi yiñ def njaq yi ngeen tuur leen toj leen tuur leen gaa yépp Medina ku ko dégg kero la nga yoroon ci réserve sàngaraak lépp la gaa yi këpp moo tax Seydina Anas nekk mbedd Medina yu tooy xëpp loolu waxin la yow imagine woo ñu ne waa Medinatul Munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam am nañ ci sàngara loo xam ne ba ñu ko sottee mbedd Medina yépp dafa lóor loolu waxin la loolu moom waxin la waaw mooy li wolof yi doon wax rek naan keroog xaw diw ba foo sànni mbàtt mu tag est lay tekki non damaa bëgg wax ne nit ñëpp dañoo bari woon lool la mooy liñ coroon dafa bari ñu tuur ko waaw ñoom noonu la fa hal antum muntahun hein dina ko wax ci kanam Seyna Anas nee na ñu noonu lañ ko bàyyee waaw toj la waaw gisoon nañ waxoon nañ la fi keroog waajooju xaritu yonent bi alayhi salaam la woon ca Quraysh laata muy révélation bi di officiel te moom c'est sûr kook daal bëjoon foofu quoi mu ñëw ne yonent bi alayhi salaam mu koy ci mu sax imaam Muslim ibnul Hajjaaj Abul Husayni rahmatullah alayhi eh, eh, eh, bon mu condamné ah sama waa ji ñu ne ko mu nga Medina quoi mu ñëw ne da koy jox cadeau mais cadeau yi ay daam zaaj la woon quoi daam zaaj mooy njaq yooyu ñuy def ki sàngara si mu ñëw jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam ko yow xanaa xamoo ne lii yàlla da koo tere <laughs> mu ne ah, benn waaye ñëw déey ko quoi ci nopp bi yonent bi eh, <laughs> dama ko wax comme que dañ koo kii na ko jaay mu ne ko xanaa xamoo ne inna alladhi harrama shurbaha huwa alladhi harrama bay'aha ki nga xam ne moo xaraamal ku naan sàngara si mais moom moo xaraamal ku ko jaay waaw ndax sàngara liñ ci xaraamal dafa bari yonent ma lay saab saab wax na borom bi rëbb na na ki ki ki ki ki ki nal sàngara si ki koy nal mooy ki koy pressé defar ko jële ko ci raisin ji wala ci lañ koy jële di ko defar di ko nal ngir mu nekk sàngara kooku yàlla rëbb na ko rëbb na ki nga xamante ni moo koy jaay moo ak ki koy transporter ak mooy chaîne bi ku ci takk rek borom bi rëbb na la waaw loolu moo tax ay naa liggéey n'importe quel liggéey alors que sa liggéey transporteur de beer nga ah les prix naan transporteur de xaw ma nan lañ koy tudde ah ci la maison Alfort wala yu mel noonu moom laay transformer moom laay transporter ci grand group yi grand hôtel de la place c'est mois kii les livre hein je les vends des des des des hein du vodka hein wala Kronenbourg yooyu yëpp dafa xaraam amul naan maa naanuma ko non man naanuma ko non ça mooy chaîne bi la yow itam bon man étudiant la non damaa sonn ah. il la saison des vendanges waaw jamono yu huit raisin ji jot na man damay dem l'essentiel mooy nit na nga ñaq rek waaw ñaq ñaq moo gën waaw ñaq daal ñaqal waaye bul yalwaan dañ naan la liggéey bu xaraam moom yalwaanu ko gën non liggéey bu xaraam yalwaanu ko gën waaw di jaay sàngara di ko dunde toog ci mbedd mi di yalwaan ñu lay sarax wala saraxuñ la lañ koy am moo gën xam nga waxi caaxaan yi ngay dégg léegi gaa wax mais loolu fan lañ ko teg teguñu ko fen yonent mi alayhi salaam dafa xaraamal loolu moo waa ji mais yow xanaa xamoo ki xaraamal ku ko ko naan moo xaraamal ku ko jaay kon manoo yow mbubboo ne man sama liggéey bi nit ñi man damaa foog ne léegi lu leen dal jàpp nañ ne mbir mi bu ñu ko xasee def liggéey wala profession loolu day tax li yàlla xaraamaloon mu dagan quoi waaw nii loolu nan la mën a nan la man a nan la nit ku xellu mën a xalaate lool mais bu doon loolu mu simple kon kay ku nekk la la yàlla xaraamal da fexe def ko profession rek ne mooy sa liggéey léegi mu jeex suñu boroom nag ne kon lii nii ma leen tere alxamru maysiru ansaab yeeg azlam yi loolu moom leer na pilo faas yi waaw gaa yi nga xam ne buñ doon dem au lieu ñu wàkkeerul seen borom war tukki wala yu mel noonu ñu dem mooy ci pettaawkat yi rek ñu lay seetal ah gis naa lii de moom bés bu baax la loolu lépp dafa xaraam waaw yi toog di wasaare seen per yooyu ginnaaw tàkkusaan wala après tàkku avant tàkkusaan ñëw ñu leen ñu naan teg seenu bu layu yooyu yëpp dafa xaraam waaw gis naa tukkee waaw seetal ma meer loolu kenn du ko xafee waaye meer waaye yow tey seetal ma quoi temps ya fee dafa dëgër quoi meer ah. mu ne la looy joxe joxeel joxeel fukk joxeel dama lay dimbali defal nga teg ma jël fer voilà sànni ci wasaare kii bi xool xool taxaw ne ah kii bii de yooyu dafa xaram loolu la suñu boroom boole ci mbir salte salte la min amali shaytaani ci jëfu shaytaane la bokk fajtanibuhu na ngeen ko moytandu ko de la la'allakum tuflihun bu ngeen koy def di taxe bu ngeen bëggee taxe na ngeen ko moytandu ko kon mafhum bi mooy lan ku ci ne ci yii doo taxe taxe nag tekkiwul am ay ay ay croissance PNB bi di jóg wala PIB bi loolu tekkiwul taxe de déedéet taxe taxe tekkiwul lool way xanaa kon Abu Jahl texe woon na moom Abu Jahl ne moo ëppoon alal euh, moo ëppoon alal euh, saxaaba yu bari ba mu nee Quraysh paawu Quraysh yi ñoo ëppoon alal jullit ñi bokkoon nañ sax lu ñu doon wane ne yéen nekku ngeen ci dëgg mooy ñun ñoo yor alal yi yéen yoru ngeen dara waaw waaw laqad kafara alladhina qaalu inna allaha ghaniyyun inna allaha faqirun wa nahnu aghniya comme ni yahuud yi tamit doon wax waaw loolu day <laughs> ne gaa yi ne borom bi dafa dafa kii quoi waaw ah, gisoon nañ eh, bi ñuy wax ne borom bi loxoom yadullahi maglula wal iyaadu billah mooy façon wax yooyu waaw ah, tàlliwul quoi borom bi dafa nay ñun ñoo ñun ñoo ñun ñoo ñun ñoo de ñun ñun ñoo riche ñun ñoo kii dafa nay dafa dafa ñàkk bopp faqiirun wa nahnu ñun ñooy ñi am borom bi xoolal ñu ko gëm amuñ dara mooy daa fekk moom boroom bi wala yàlla laa amul lu mu leen jox alors que ñun malgré suñu bakkan lañ gëm suñu bopp suñu life dóor suñu xel ñun ñoo yor alal ji <laughs> suñu borom benn nga yéeféer dëgg a kon ku bëgg a texe dangay sori xamru dangay sori maysiru dangay sori ansab dangay sori azlam te gis nga ñii nii mu boole nii boo seetloo ñoo xaw a niroo ñuy dundee gaa yi nekk ci sàngara seeg jeu de hasard yeeg casino yeeg yooyu casino waxoon naa leen pas casino bi ñuy def ay courses comme Carrefour ak ay Auchan yooyu non casino bi ñuy def jeu de hasard yi comme ay Las Vegas ak tamit kala yi am ci yenn façon yi hôtel yu mag yi fi ñuy ne ñu def ko fa. parce bu touriste yi ñëwee man faa kiiwaale ñu naan voilà sa sa sa sa sa ran ran xaw ma raaf xaw ma nan l'économie locale ay l'économie kii waaw nga xam ne da ngay gis ville yoo xam ne comme Las Vegas seen économie ci loolu la tegu jeu de hasard yi vingt-quatre sur vingt-quatre nit ñi di jóge ci àddina bi fore mais loo ci gis loo ci gis ñoom ñoo ñu nekk ci xamru gi ak maysiru ak ansaab yi gaa yi nekk ci ndëpp yéeg yooyu hein ak azlam yi gaa yooyu noonu mooy seen ñoom insécurité la ñuy dund parce xam nga yow sàngara ki ko naan moo tax fusillade yi ak jël oto naan ba màndi jël sa oto ne rajax ay ñoo xam ne defuñ daal nga fële waaw jël sa oto jël sens contraire autoroute dugg sens contraire di taw cent trente waaye waa cent cinquante rajaxe nañ fa fekk ñépp waaw walla sax nga nekk ci sens bu baax bi mais di gis ñaari tay di gis ñaari oto sa kanam waaw di kii ba mbëkk gaa yi vi non loolu sàngara li cause de décès yi am France sàngara mooy yu yu accident yi sàngara moo mooy pay cause principale mooy sàngara waaw ñoom ci seen xam nañ ne baaxul mais mooy seen hawaa la topp ñu ngi malgré loolu ñu ngi xool mais l'économie bi sàngara quand waaw te tamit benn politicien du am courage dénoncer mexe yooyu mooy ñun xam na ne naan waaye il faut des préventions wala taux d'alcoolémie bi xool ay autotest mais loolu xam nañ ne ça ne gagne à yow ñi jël oto yëpp dañ leen a a defal loolu wala ñëw di ut ay ay ay astuce nañ fexe ay oto yoo xam ne képp ku naan boo dépassé seuil bi nga xam ne moom lañ la permettre boo duggee ci oto bi oto bi du démarrer xoolal loolu lépp ñaata ay milliards la ay millions la ñuy suuxat ci la ñuy def ci si ngir mën a am système bu mel noonu pourtant amoon lu ko gënoon a yomb ñu ne hé nañ teg sàngara sii fële waaw parce que li ñuy indi xam nga sàngara xoola état xam nga États-Unis sàngara ba mu fa daganee yàggu na ah. loolu xaw ma nit ñi xam nañ ko mu États-Unis mais année année ay année cinquante yeeg quarante côté yooyu mais sàngara dafa xaraamoon foofu dañ ko fa dañ ko fa tere woon gis nga ni drogue bi mel gars yi di traqué ñu koy ci noonu lañ meloon waaye les lobbies lobbies yi <laughs> def seeni gàngoor di fexe di def pression lobby du vin sàngara si fexe ba lankol gars yi far kii ko mais xoolal loo ci gis États-Unis moom kam min fusillade ñaatay fusillade ay nit ñuy ray mais jour bu ne buñ la waxee liñ fay dee par jour jàppatu ma te gars yi dañ ne léegi yi ñuy médiatiser li ma déggoon bu dee jàpp naa bu baax bu dee ñi ñu rey matuñ kenn du ko médiatiser waaw benn waay ma jeu de hasard yi moom ci reyante la njëkk <laughs> waaw insécurité totale mënuñ ci dara mënuñ ci dara la'allakum tuflihun comme que bawuñu ko ko bawul nag doo am falaax al falaaxu nag ah mooy ku ko am ku koo xam ne sa digganteeg sa boroom dara doxu kooku moo am falaax waaw xolam cëram léppam di dellu ci boromam di ko tudd di ko gis ci lu ne kooku mooy al muflih kooku moo gañe waaye gaa yii gañewuñ tos même bu dee PIB yaa ngi jóg. mais est ce que wax nañ la ñaata de milliards la ñuy dépenser pour compenser ga mooy accident yooyu ay assurance ne ci gannaaw yoo xam ne ak tamit lan ak lan mooy problème yi vee di indi problème de santé ay kër yu yàqu ay problème artériel ay problème de AVC yu mel noonu yëpp feebar yu bari yi muy indi mais ñaata lañ ciy dépenser ci ay milliards ngir faj ñu mel ak yu mel noonu au final boo defee comparaison entre li ñuy dépenser ngir mën a faj méfait yu bon yi sàngara yi di di di créer bénéfice du ko indi moo gën a néew mais nag duñ ci génn parce que noonu lañ mel waaw yow yaay toog en tant que jullit naan mais ñii xanaa duñ xalaat. le tubaab apparemment il intelligent mais lii ma saa yi affaire bi du loolu de mooy nii lañ mel waaw nii lañ mel yow yaa fi nekk kii raisonné mais ñoom seen raisonnement leneen la suñu boroom ne innama yuridu shaytaanu an yuqi'a baynakum al-'adaawata wal-baghdaa'a fil xamri wal-maysiri wa 'an dhikrillaahi wa 'ani s-salaati fahal antum muntahuun aaya bi di continuer ñaari aaya la suñu boroom ne gis nga seytaane jëfi seytaane yii ne mooy sàngaraak jeu de hasard yeek teg teggi yeeg lonaas PMI perte muñ uti yi gaa yooyu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom mooy façon yooyu rek qu'est-ce yi ci di fleurir ci mbedd mi lonaas di kii lu ne paris yi paris yi paris yi di jàll ci match yeeg ci euh, euh, daw fas yeeg course épique yeeg lu ne nga gis lu ne amul dara lu gaa yi maysir lañ ci dugal fee ngay toog sa néeg di di di di di miser ci ay ñoo xam ne la def sax yëguñu la yow nga bëgg cee gañe ay millions te doo génn sa néeg doo génn sa sa kuwet sa biir mbàjj mi nga dugg waaw léegi nag ka gañe ñu naan il est il est fort il est fort c'est un génie alors que c'est pas un génie c'est un fou ngeen waroon a wax waa jooju moo perte waaw mu ne boo gisee gis nga yii ma leen di tere xam nga lan moo tax seytaane bëgg mu tas ci yéen innama dëgg-dëgg li am ba des mooy yuridu seytaan seytaane li mu bëgg te namm ko lenn kese la ay yuqi'a baynakumul adaawata wal baghdhaa mooy mu daal di def seen biir seen diggante al adaawata noonoo wal banda ak mbañante fil xamri ci biir sàngara wal may siri ak li nga xam ne mooy jeu de yooyu nga xam ne mooy am xaalis ci lu yomb la taloo sonn te dagg loolu benn la mooy objectifu namm namm seytaane ci mu bëgg yooyu law ci yéen lan la premier mooy mu def ci seen biir noonoo bañante un beneen wa yasuddakum an an dhikrillah mu daal di leen wëliif sori leen ngeen dem wëlif di fàttaleku di tudd seen borom azza wa jalla te nag doomu aadama bi nga xam ne borom bi dane binduma ko moo génne lu dul ngir nga jaamu ma nekk ci ci zikrullah perpétuel di fàttaleku borom bi perpétuellement ci loo xam ne du dox seconde bu mu bu mu perte boo xam ne defu ko ci mooy perte perte na dundam waaw waaw Iblis nag loolu la wa yasuddakum mu sori leen an dhikrillah ngeen di fàttaliku yàlla loolu mooy deuxième wa an as waaye rawatina rawatina dhikr bi gën rëy muy julli waaw mooy dhikrillah d'une façon générale mais rawatina wa an as bi gën rëy muy julli loolu la bëgg ngeen ba waaw ndax xam na ne Iblis bu la man la xere ne la bul julli ngay julli day fexe yow da toute façon bu ko def ci niñ ko war a ci waxtu yi waaw bu dee ne bañ na bañ yow ba nga wax ak waaj bi dama la eh attention ah xinzar waa bu mu concentré wu ci julli ma fexeel lépp loo xamante ne programme la xalaat bu muy programme yi ñëwal fàttali ko ko waaw waaw mu ñëw moo tax yonent bi alei saatu salaam ne moo tax waa ji day julli ba pare laa yadri kam salla nit ku mel noonu day julli ba pare du xam ñaata la julli parce ba fa jaar naan ko uzkur kaza wa uzkur kaza fàttalekul lee fàttalekul lee waa ji day julli ba pare boo xam sax ñaata ràkk la julli waaw naan ko mais sawaay yow la nga doon seet mais fële nga ko tegoon te mu ci julli ji xel mi ne ci yée mu concentré wu ci lool parce que bés bu ko fàttee dootul xam fa mu ne te wër na ko fa sànq ba léegi mu ngi koy wër iblis bàyyi ba mu ne allahu akbar mu naan ko xalaatal fële xalaatal fee xalaatal fee xalaatal fee ne ko daa mel ni fële la nekk waaw noonu lay def ba mu julli ba pare boo ko laajoon waa sëñ bi yow bañ saar nga tari woon bi ngay julli wallahi man la koo wax waaw wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as mooy objectif yu seytaane ngeen wëlliif dox seen diggante ngeen di fàttaliku seen borom rawatina fàttali gi gën a rëy muy julli fa hal antum muntahun mais est di ngeen arrêté ñoom Seydina Anas le nee bi aaya yi biñ ko déggee ñu wax saxaaba yi ñoom ñoom ñooy dañ ne woon qad intahayna ya rab ah boroom suñu ñun de banañ bàyyi nañ sàngara moom c'est fini de gis doon appliquer aaya yi nii lañ ko doon appliquer ah. nii lañ ko doon appliquer bu ñëwee amul xaaral de non maa ngi ci ba pare nañ bàyyi bii jeex waaw ma ñam ci balaa jeex ñoom waxuñoon lool de xaraam na kon bàyyi leen ma jeexal moo tax ñenn ñi ñenn ñi nag moom dañoo foog ne nit ñi la ñuy nax mais seen bopp la ñuy nax waaw ñoom laa yazlimuna illa anfusahum tooñu lurul seen li la wax benn benn ji da ne <laughs> moom xam na ne li muy def baaxul. mu ne xaw ma ab conférence amoon wala yu mel noonu mu ne ko nañ dem conférence bu ñu defee ñu laaj yow ko sax lii mu ne yii du ma fa dem parce que demee bu ma koy laaj mu kooku kan lay kooku kan lay ndax pour moom xam na ne baaxul de mais comme ko oustaz bi wax moom moom du du ko parce que bu ko laajee bu ko waxee conscience am mais kooku mooy kooku moo moo ñàkkum xel waaw mooy ñun ñaata la yu yàlla xaraam la xaraamal lañuy dukk lañuy dëkkee nekk lu ñu ñàkk xam ne yu ñu xam tam moo fi xamul ne jëw baaxul yaa ayyuhal ladina amanu laa yartab ba'dukum ba'dan te bu kenn ci yéen di jëw morom bi di wax ci moom loo xam ne bu fi newoon du ko neex même bu doon ne moom bu fi nekkoon ñeme nga koo wax mais bu dee ne du ko neex nga naan waaye ñeme naa ko man dama koo ragal waaye bu fi toogoon ma wax ko ma ne toppal fële loo waxi loolu jëw la tudd kan moo xamul ne jëw baaxul ci ñu xam nañu ko te pourtant ci leen dëkk di lekk yàqu nit ñi waaw guddee bëccëg kan moo xamul ne fen baaxul rambaaj baaxul xamuñu ko est-ce que wax nañ bañ ko kiiwal xadim taxay naa yaaram bu borom bi banañ waxuñu ko tey lañ dàq jëw tey lañ dàq wax lu amul di expliquer li ñuy wax daanaka boo daa am na ko ma ko doon wax fan yee banaan ko ñun daanaka fekk daa am lu ma doon wax ni waay yow ab aayat alquran la <laughs> lan moo taxoon mu wàcc quoi nee na nag dafa déggoon may doon firi kii mu dégg ci affaire boobu ci wàllu suuratul jinni la doon la mu ne daf koy dégg loo xam daal la ko jaaxal parce que li mu doon dégg bu yàgg dafa wuteeg lii lii dafa mel ni bu ma juumul da koy dóor a dégg quoi li ma wax noonu ma ne ko lool de ah ci Mawlaana Ibn Abbaas lañ ko jële que ne yi ñoom euh, bi ñoo dañ doon dem ci asamaan si te loolu siiw ne sax mais moo tax ma ne la siiw gis nga <laughs> li ma leen yàgg wax nga ne gis nga li ñu naan maalumun lii dañ koo xam ci diine bi man la lu man na ñàkk loolu loolu dañ ko loolu léegi bu bari doo xam ci de waaw gis nga da ngay naan lii siiw na lii siiw na mais xamal fa mu siiwee am na ñoo xam ne fa ñu ne ay këru diine lañ tudde seen bopp wallahi beebaay yi ñu xam ci diine yi nga xam ne boo kuy jàng diine moom ngay njëkk a xam siiwu parce que xamuñu parce que loolu yitteelu leen te pourtant jàpp nañ ne ñu ci dara jàpp nañ ne sax kaw suuf ñoo fi gën a ma ne ko nag moom mu ne loolu dafa moom daal da ngay loolu mu déggoon ma ko lii nga dégg de nettali wolof la may gën a niroo lii ma lay wax Mawlaana Ibn Abbaas de moo ko soloo mu ngi moo ko wax moo ko nettali te xadiis mu ngi ci Saxiixayni wax ko ci sax la al imaamul Xaafis Ibn Hajar rahmatullahi alayhi daal di wax ma ne nag lii nettali wolof man de maa ngi koy door a dégg nettali wolof nag la may niru waaw parce que <laughs> lii moom euh, <laughs> non ñoo garaw <laughs> maanaam rek daa mel ni ñun daal fi ñu mujj nekk fi ñu tollu léegi te sax léegi de bu ma nee ñuy juddu ñun gis nga ñi la fi doon tuddal bu yàgg dina la ko glorifier buñ waxee gaay di taasu seeni barke bari na ci ñoom ñoo xamante ne nii nii ñu mel nii ñoom noonu lañ doon dundee. mooy lan nettali yi du dëgër waaw daanaka waxi wolof al aslu fi qawlil wolof yi ah, mooy ñàkk dëgër ba dalil bi ñëw di wane ne lii dëgër wal iyaadu billah <laughs> dañu altérer suñu bopp altérer ba ba mu altérer foo jaar règle boobu day altérer baraatu zimma fan wolof moom lu mu la wax lu ne téye ko ak ay pincette bu ko téye sax ak ay pincette sax loolu wóoru mooy yow ba bu ci sax bàyyi xel ko ba keroog ngay gis luy luy luy luy confirmer loolu noonu <laughs> ñun ñaata yu xaram kon ci lañ ne ñaata yu xaram lañ ne du jeex waaw liggéeyante xamuñ na liggéeyante euh, iñaane nit ba tax nga ko yóbbu ci sëriñ ngir yàqal ko loolu kan moo kan moo euh, am xel rek jàpp ne loolu dara ne ci mooy na taxaw place su keneen rek est-ce que moom bëggoon nañu def ko lool mais comme que réew la moo xam ne xonjomam tey fu ne la naan feew feew feew ku nekk di xonjom sa borom la waaja waxoon <laughs> ne sëriñ bi moom waaja nee na gis nga sëriñ si li ñuy liggéey fi li ñuy def fii ci senegal gi bés bu ko yàlla nangu woon kenn dootul dox dox biir Sénégal liggéeyante gi gi ñuy ne di ko doxalal gaa yi ak gaa yi tamit di leen dem di leen chercher ngir ñu liggéeyal leen seeni mbokk ak seeni kii ngir ñu yàqal mais bu yàlla nangu woon ku nekk li nga def mais Sénégal bakkan dootu fa dund non Sénégal moom dootu exister dañuy foog ne fii bombe atomique wala boo benn ngelaw lañ fa dugal boo xam ne c'est chimique et toxique ku ko xeeñtu dee waaw kon seytaane lii la nam lim nam mooy mooy def seen diggante al adaawata noonoo wal bagda fil xamri wal maysir wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah fa hal antum muntahun saxaaba yi ne ñun banañ comme que lii la banañ lu ñuy tere ti li tax borom bi bind ñu di ko fàttaleku tout le temps moo tax borom masaal doon wax waa ji daa war a xam kulla nafasi bakkan gis nga nit ki daa war a xam ne eh, nokki gu ne jawharatun nafisatun la tanjali yumkinu an yashtariya al kanza biha mu ne gis nga nit ki daa war a xam ne gis nga nokkeem gu ne bu xëccee bàyyiwaat loolu jawhara la lu gànjaru loo xam ne mën na cee jënd ay trésor yoo xam ne man na cee am loo xam ne du jeex la yatanaha du jeex ay gëneelam fanta bi haa kon yow taalibe bi yow nit ki bàyyil xel ci di yàq sa temps naan damaa am temps damoo tax may seetaani match wala doo am temps moo tax may def loo xamante ni dafa xaram yow tey nga am problème. xam nga aaya yi moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne nag fii al ibratu bi umumil lafzi la bi xusuusi sabab yu mel noonu mooy que li ñuy bàyyi xel tekkiwul fii suñu borom daa tudd xam ak maysir ak gaa yi mooy lépp lu mel ni ñoom dañuy yor seeni àtte moo tax mu am ci usul lu naan as-sabru wa taqsim as-sabru wa taqsim mooy ma xool loolu boroom xam-xam bee ko xam usuli bi moo ko xam alhamdulilah xam nga le lamda le am ni boo ñëwee naan ko sawaay làmb dafa xaraama ah. làmb dafa xaraam match dafa xaraam football ligue des champions yooyu dafa xaraam gis nga moom problème am mooy danaan la moom gisul ci alxuraan foo xam dañ fa bind football moo tax imaam Shafi'i yi doon wax lu am solo imaam Shafi'i yi <laughs> rahimahullah doon wax ne man de <laughs> eh, eh, dagge naa daggasante naa mooy ci wàllu masala boroom xam-xam ma yeey ko mais ki nga xam ne amul xam-xam am nii la ba ma ko defee moom moom daf maa yeey parce que amul règle amul dara te tamit day entêté wu ci benn affaire te moom xamul te loolu nag ci diine kese la ko nga ay permettre seen bopp fii mu ne ku ci feebar dem ci médecin bi li muy bàyyee boppam ci médecin mooy médecin bu correct laa wax quoi waxuma façon yenn yi ngay dégg Sénégal yenn scandale yu garaaw yi am Sénégal ci wàllu monde médical bi quoi waxuma ñoom ñépp a koy def mais bari na luñ leen koy tuddal ñooñu taxul may wax quoi waaw mooy médecin bu normal comme boo ñëw Europe fii France man bu ma amee lu ma dal ma dem ci médecin bi ni ma koy bàyyee sama bokk ànd ak confiance hein ba damay fekk yoo xam ne sax yoo xam ne man moom laa ma sa bëgg mu tere ma ko ma ma pare ngir ba ko parce que moom la lu mu wax ma def mais bu dee diine nag parce que man daal Muhammad laa tudd wala Ibrahim wala Yunusu wala Aïcha wala Sukayna wala lu mu après man may permettre ne kon diine ji man dama cee wax man waaw xam ne moo jàng ah, waxoo ko non non non lu tax nga may teram diwlin waaye diwlin fa waaye man may ceeb nga man may wolof waaye lu tax waxoo ko waxoo ko de. <laughs> waaw loolu mooy as-sabr wa taqsim dañuy xool affaire yi gis nga suñu borom dane dafa tudd ay xamru ñoom sàngara jeu de yi gaa yooyu ansaab yeeg azlam yi ne loolu jëfu seytaane nangeen ko moytu na ko mu ne xoolal lii la seytaane nam mu ci yéen an yuuqi mu teg baynakumul adaawata seen diggante ak noonu ak ak mbañante fil xamri way maasiri ci yuma yooyu quoi beneen objet wa su an dhikrillah wa anis salaa mu dëddale leen ak tudd yàlla jamono ya ngeen koy def ak julli ba du ngeen ko tal sax fa hal antum muntaw ñu ne nag lépp loo xam ne dafa yor kare loo xam ne bépp jëf boo xam ne ci lii la lay boo xam ne ci lii la lay jëfe moom it day la lay jëmee day xaram bépp jëf boo xam ne daf lay yóbbu ci bu ngeen koy def ak noonoo day dox seen diggante bañante te tamit bu ngeen ci ñëwee waxi yàlla la tamit ñu ko sax d'ailleurs ki ñëw bi ko wax sax daj bayow mën nañ la fi duma léegi xool mu ñuy boole yàlla tuwaar ak tamit julli bu jonee julli du ngeen ko tal yu ñu ne yii nii yépp nag lépp loo xam ne résultat wam ci lii la jëm daa xar xam nga loolu simple lii c'est simple façon la di wàllu qiyaas waaw as-sabr wa taqsim que ne dangay xool affaire yi xool yi nga xam ne mooy we waaye li nga xam ne kay hein bu ma jëlee euh, loo xam ne day euh, dama koy boole hein mu jox ma am résultat liñ naan xaw ma ndox égal ah, xaw ma h xaw ma lan ak deux eaux ak yooyu mais bu ma jëlee lool kay égal ko du ma jox ndox nan lay égaler loolu ba pare ne nag mais manumaa jox ndox waa ndax ndox a ngëlee ah H2O xaw ma nan lañ koy waxee ci gars yi ma boole loolu ba pare ne du ma jox la mais moom fii wéyee nan ngay boolee loo xam ne même résultat bi lay joxe nga ne nag mais bokkuñu ñoo bokk kay waaw. yeneen ci wàllu naa saa waaye yaa ñëw naan ko non man sama soxna si daa am doom te man doom bi niruwuma dara mun na ko. Euh, mooy pour wax ne daal bon moom daal euh, bëggu la reconnaître doom ji daal pour moom daal jabaram da koo tromper moo tax kii moom waaye doom ji mu indi ni mel man damaa mel noonu bokkuñ sax couleur man moom ñu bokk même couleur doom ji juddu yor beneen couleur. yonent ne ko est-ce que mu ne ko nan lañ mel mu wax ko benn couleur. mu ne ko est am na yu wuteeg yooyu mu ne ko waaw am na nag mu ne ko fan la yoo jóge mu ne ko am amaana dafa am seen benn maam mooy gëléem yu yoo xam ne yu yàgg yoo xam ne dañoo meloon ni bii mujjee juddu waaw far moom bii juddu jël xam ne sax ñun xamuñ ko yonent ma ne saab saab nag ne ko sa sa doom jooju tamit amaana loolu moo ko dal ko pour wan ko ne ba ne baal sa tuumaal ngay tuumaal loolu du xiyaas loolu lu mel noonu ñun la ciy jàngal mooy liy joxe même résultat ni sa ni ni ni muy amee ci géneen yee ba nga ne yow amaana daa am maama bu meloon nii fii itam dañ naan sa doom jii nga bëgg ne juróo ko amaana it maama bu meloon nii mooy mooy lii rek xam rek may nga jël ñoom it làmb ak gaa yooyu mais c'est pareil c'est pareil ci lii lañuy joxe xoolal xeex yi am ñoo fi dàq xeex yi làmbkat yi demal ay ibamaar gaa yi bañ kii gaa ay joonante championnat bi am na ñoo xam ne moom derby yi ñoo gën a tàng Lyon Saint-Étienne am na ñoo xam ne dañuy toj seen oto rien que 42 bi lañ ci def parce que Lyon lañ ko di yow ñu gis mooy 42 mooy chiffre wu euh, région euh, département wu Saint-Étienne Lyon 69 bon bu dee ñi miinul tugal fii ci France euh, seen oto yi buñ defee chiffres yi comme ni ñuy def dakaar Dakar DK Sénégal DK def ab chiffre defaat yeneen lettre ci wet bi bu dee fii dañ fiy def région bi nga bokk léegi nag bon am nay temps c'était région bi nga nekk lañ koy def léegi man ngaa tànn bu la neex man ngaa nekk lion tànn ñu defal la ci région boo xam ne Corse la nekk fële ca Sénégal wala Marseille wala Paris mooy loolu ñoom rien que ñu gis sa oto mu nekk 42 nga ñëw Lyon yi. dañ naan Saint-Étienne suñuy noon lañ parce que ak sa xeex yi ñu toj sa oto ci loolu quoi waaw ñu toj sa oto rekk yow defoo dara dangaa jóge Lyon seeti sa benn waaye Saint-Étienne gaare ko ci mbedd mi dugg ci parking mbedd yi mooy ci voie ci biti dugg génn ñëw fekk ñu bënn sa pono parce que 69 nga te 69 mooy Lyon looy def Saint-Étienne waaw loolu loolu hooliganisme <laughs> am gaa yi ci xeex lañ dëkk rayante ñaata moor moo fi am anglais yi ci rawan ci lañ dëkk moo tax loolu la suñu boroom ne innama li am ba des moo yuridu shaytaan an yuqa baynakumul adawata noonoo waaw ba moo tax yenn ñi xoolab le parisien le parisien na dem Marseille set <laughs> ak oto am na benn maire bu ma doon dégg benn couple retraité la yoo xam ne dañu dem ci sud bi dañu am résidence secondaire nee nañ ñoom dama ko liiroon ci vingt minutes wala ci journal yi ñuy def ci kii yi waa ci téléphone yi ay Google. Google bi nee na ñoom seen oto comme que bon ay Paris lañ dëkkoon fa lañ ñëwaat liggéey ba kii mais nekk retraite mais bon ñëw ci soleil bi am nañ fa résidence secondaire mais nee bu ñu fa ñëwee. ak seen oto bi comme que soixante quinze lay ci ne <laughs> Paris <laughs> Paris yow nga oto boo xam ne Paris lañ ci kii ngay ñëw Marseille <laughs> crime de lèse majesté nga def la ilaha maire yi maire maire beeg paa bi mais dañuy kii jekki am ku leen di tàllal baaraamam teraanga bi quoi di leen benn doigt d'honneur noonu mais di leen saana quoi mais yow dañoo def dara <laughs> ñu naan lu yow je ne comprends pas <laughs> on ne comprend pas on kii nga jekki am ñu klaxonné daal di ñuy saana quoi lu tax parce que soixante-quinze la. te soixante-quinze mooy PSG Paris Saint-Germain suñu noonu lañ ñun l'Olympique Olympique euh, ki Marseille de Marseille OL euh, non OM <laughs> Olympique de Marseille mais loolu moom kuy dox dox lu kese moo jàpp ne loo amul <laughs> loolu loolu kese am waaw léegi rek yooyu léegi moo sàngara si mooy la différence ta mooy yi yi yi alxuraan tere nii bu yooyu di xew ñooy ànd ah yi dañuy naan ba ne daye ci benn benn pub bu dee anglais wala benn café joxante fa rendez xeex jël chaise yi di ko fëggante ay barre de fer moo ay moor gars yi na leen jóge Istanbul surtout gars yu anglais Istanbul Istanbul yot yi côté turc yooyu ñoom itam ay kii lañu daaru noonu lañ ko jàppe waaw gis nga seen équipe yooyu buy jouer police yi sawaay sur leur garde la ñuy ne leur garde la ñee avant match bi xeex durant le match buñ jegantee ci tribune yi xeex bu ñu paree xeex waaw gars yi am ñoo xam ne rien que da leen di jaral waajal match yi coupe du monde bi ñoo xam ne seytaani match taxu leen a jóg gisoon naa ci ci coupe du monde bi doon am euh, Russie foog naa la woon gars yi gars yoo xam ne pare nañ rien que pour xeex te sax <laughs> jënd dagg billet ngir dem xeexi quoi mais bu boolee da ngay seetaan yi c'est l'ambiance loolu la seytaane bëgg te programme boobu réussir na ko xoolal réewu jullit ñi réewu jullit ñi kenn dàqulee na championnat kenn dàqulee na championnat waaw ci la ñuy dëkk te ñoom it loolu kese moo fay am ay xeex entre walla pikin tali bu bees ak waa géejawaay xeex yi dem waaw entre saaw orix xeex yi dem waaw entre daagu daan ak waa kii bu ñuy kii xeex yi daan tàkk liggéey ñun moom yeneen lañ ciy duggal comme que ñun dañoo suñu feebi bopp yoo xam ne ci ñun la am dañuy liggéeyante da ngay gis koo xam ne dañ daan waa ji sëriñ yi nëbbootuñ ci dara dañuy liggéey waa ji ba dootul mën a tee dox mais léegi loolu nag ngeen man ne yi dara new ci quoi hein dañuy liggéeyante te ñoom xam nañu ko dañ naan sëriñ bee moom wu gaa yi sëriñ bu baax lañ am nga gis gaa yi balaa match bee am gaa yi façon takk bu nekk da sëriñ bu ne nañ ko seet ngir ñu xool ñu gën a baax te jour yële ñu takk leen yàq seeni tànk waaw mais léegi ki yéene lool loolu ngeen ay jullit ngeen innamal mu'minuna ikhwa mu ngi dox ci ñoon dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk loolu mbokk ko nga foog ne loolu lii indi ada dindiwu ko fi iblis dindiwu ko fi teg fi noonu wal banda ak bañante gaa yi bañante giñ bañante moo tax gis nga le marché eh, eh, démb démb démb démb kese démb waaw yow démb la woon la mardi eh, mardi waa ji sax benn benn ay ñaari tubaab ñoo ma ko wax <laughs> ñaari tubaab ne daa am match Ligue des champions lañ waxoon Paris moo doon jouer fële ca Manchester pour wan la rek affaire bi mooy bañante gi ñuy bañante <laughs> fii ci Lyon Lyon septième fee côté Germain côté Germain laa leen gis gars yi ne ma euh, <laughs> benn tubaab bi ne waaye fekk mu naan ma mais gis nga match bi te heure match bi sax jeexul man man taluma sax seen yooyu ma ko non non non mu naan ma mais Paris est mené un un un <laughs> bi ma ko xeeloo ba ma toog naan kon de xam naa Marseille yi dinañ kontaan mu ne man Marseille man tamit je suis content je <laughs> <laughs> mais ak Marseille bokkuñ dëkk France. ñu ci anglais yi fële ca Manchester ñoom ñu bëgg na Manchester gañe parce que bañ bañ bi ñu bañ parisien yi bëgguñu mukk Paris ah mukk mu ne ma waaye Marseille fan ma Marseille ma ne moi je suis content waaye yow te gars yi sax maa ngi xaaral ñu dugal ak beneen <laughs> mooy pour pour wan la rek nga étayer affaire bi xoolal loolu ci ñoo xam ne nee il forme un peuple bu ñuy wax ñaan voilà la communauté nationale la kii yooyu affaire caaxaan la bu ñu ñëwee jullit ñi kese lañ mayul ñu ne ñoom communauté musulmane loolu kese lañ nanguwul mais ñoo gën a xam ne fépp noonu la ay ay ay ku nekk yi ñeme ña bokk ni ñuy gis ñooy ne waaw ñépp xam nañ ne parisien bi marseille bi duñu jaaroo ta taal jamais <laughs> mooy noonoo boobu lan moo ko waral loolu ci match bi la jógee ah avant match bi am nga foog ne les parisiens mais ban internet lañ amoon rek di bañ wala Lyonnais bi bañ marché bi noonu tempeste ba ba muy am ay 1700 mais gars yi dañ leen a yërëmoon bi muy am marché bi def ay ravage yu bari gars yi dañ leen mais saa <laughs> yi gars de bi bal bi tàmbalee ba léegi. ngan di noonoo yoo xamante ne nii surtout kenn bëggulu ci sa borom yiw waaw ku ci nar a qualifié sax nga bëgg nañ damm ay tànkam quoi nga supporter ki ci des. wala yaa léegi mooy loolu pour wax la ñoom même ci seen mooy loolu c'est c'est ça saute aux yeux te kuy dox dox lu rek moo naan bon lii non non loolu moo am. innama mooy seytaane dafa réussir affaire bi lii rek bu dee kufaar yee koy def waxoon naa la garaaw mais ñun ñii ñoo raw ñëpp xattaa bi ah, euh, fële ay da ngay gis gars yi championnat bi biir Arabie saoudite biir Maroc fu ne waaw. gaay moom am na <laughs> chef boo xam ne yàgg na luy yàgg la waaye yow loolu est-ce que ñëwagoo ñëwaguma woon sax France gaay yi buñ doon ci eh, am na chaîne Arabie saoudite ñoom lay teg match yi <laughs> bu julli jotee rek ñu daal di teg <laughs> moom moom waaye gis nga buy centré même bu centré sa waay gaay occasion bu gaay gis nga bu julli jot gaay wane kaaba ji directement xoolal ma xoolal ma imam bi na Allahu akbar ma ne <laughs> xoolal euh, confusion des genres yooyu <laughs> waaye <laughs> bu amee possibilité zappe feneen daa waaye yow day zappe feneen waaye yow xoolal ga waaye waaye simplement li ñuy xoolal mooy xaw mun moom moo teg kaaba ji quoi waaye man nga koo sax merloo mu bañ kaaba ji ci loolu quoi ñun ñun ñun vraiment nga gis xool mondial yi ñun ñoo koy xëccoo léegi ndax tubaab bi xam nañ ne alal yu bari la laaj ñun ñoo koy xëccoo léegi bu ma nee ñun mooy julli ñi ay Qatar ñu am ku doole kii ci loolu ah <laughs> waaw lu muy jaay alal yoo xam ne bu jeex mënoon naa doxal waxuma la ñoom seen réew kese mais seen mbokk jullit yu bari mënoon nañ leen a génn ci ndóol gi ñu waaye ñu koy def ci loo xam ne pour un mois la waaw mu liggéey des années plus de cinq ans ñu nekk di tabax di defar di kii ci loo xam ne utilisation bi pour un mois la te corona bi jaar na fi boo moyul kenn du fa ñëw <laughs> walla iyaazu billaah non ñun ñun on est oh, iblis iblis réussi iblis a réussi innamaa yuriidu lool mu namm ma ne am naa am yuqi'a baynakumul adaawata borom bee ñu ko gën a xam alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiiful xabiir ñun nag kàntaa ñun li nga xam ne suñu moomeelu bopp la moom làmb ji moom waxal walla xare moom moom moo raw moom bon <laughs> gaa yi laay gaa yi na yoo xam ne koñ yi doo fa jaar de bés bu ngeen jógee Kaolack fekk ci benn làmb Iba Mar Hmm. ngeen di xoole wa yenn koñ bu ngeen mooywul dañ leen di kar <laughs> waaw léegi nag am na xulaat la non mais match yi kat bu amee man bu julli jotee damay julli ci côté stade bi waaw dañuy kii ci gradin yi ñu génn ñu kii julli ma ne la yow sa julli jooju nga foog ne génne la waaye su dokum an zikrillah yow sa julli ji nga foog ne yow sa julli ji am na lenn loo ci xalaat sa borom yow moo naan allah akbar yaa ngi dégg bal yi naan tëë gaa yi di yuuxu sa fit bi kii ngay yaa ngi fi nga taxaw neen allah bari yaa ngi imaginer ban action moo war a am boo waxalee dëgg rek xam nga ne looloo am yow yow xayaa ko gën a tey même nga xam ne julli daa mu fay télé bi toog këram foog ne moom mbir bi concerné wu fay kii bi nekk xaaral julli këpp këpp lay def waaw ñenn ñi sax duñ fay télé bi quoi dañuy wàññi son bi nekk ci wet gi bu ñu sëggee di xool mais walla iyaazu billaah léegi kooku nga foog ne kooku wa yasuddakum an dikrillaahi bu iblis loolu mu namm tax ba tudd yàlla du ñu ci ne wa anis salaa ak julli kooku julli la lool kay xam nga julli bu mel noonu la suñu boroom doon wax fa waylun lil musalliin tos kay xuru bugal xur wuy bér bér ga safara ñeel ñi nga xam ne dañuy julli ñu ne ah boroom bi ñuy julli mu ne mooy ñi nga xam alladhiina hum an salaatihim saahuun dañuy foy seen julli yi xam nga lool fooy fooy julli weesuwut nga taal sa télé di seetaan sa caaxaan laal sa basan ci wet gi sa tapi ci wet gi ne yaa ngi julli mooy dee geestu xool booy sujóot sujóot sujóot boo xam ne lu jot ngir bii da mën a xool match bi li ngay wax sax mooy li ndoor ñooy yonent bale saa saa waxoon sànk boo laajee waaji kam sallaa ñaata la julli du ko xam léegi nag moom mu jàpp ne fii mu def na li gën a sell quoi kooku kan lay nax hein mais dañuy fond rek te léegi xam nga xam nga waxoon naa leen ko bu yàngul que ne affaire yi dafa mujj <laughs> que ne dafa siiwa siiwa siiwa siiw ba nit ñi eh, dafa mel ni ñemeetuñoo wax sax ne lii dafa xaram ñemeetuñoo làmb surtout làmb ji moom. ndax dangay dégg ay ustaas yoo xam ne da lay leer na dañ koy seetaan parce que message liñ euh, euh, euh, koy nettalee ak tamit ni koy waxee di ko di ko banaliser wala ndaw ko ndaa bi wala waajale wala kii bi wala yooyu joxe ci exemple boo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne lii am na problème alors que dañoo waroon dafa am problème kay waaw ndax banaliser lu bon baaxul waaw. ah yow kii taxaw di ko dénoncer moom ci boppam la gars yi naan ci ab extraterrestre la waaye ji ab extrémiste la non sa waay dafa tàng quoi lii la ñoo ci nekk alors que mais li ci nekk graw mooy lii suñu borom wax innama yuridu shaytaanu shaytaane li bëgg te réussir no ko ci ñu bari ci ñun mooy an mooy mu soril ñu waaw an yuqi'a baynakumul adaw def seen diggante ay noon wal baghdha ak mbañante noonoo bañante waaw bañanewoo sa oto yor yenn maak kii nga jaar fenn foo xamante ne ndax ci football bi ñu naan waaye c'est lantant c'est la kii entre les cœurs les jeunesses la kii loolu dañuy wax lu leen neex que la le football fédère fédérewul dara xatta nawetaan ay xeex la loolu la fédéré moo tax ci problème lañ dëkk mooy deux ñu ngi ci problème ontaar yeeg octaar yeeg gaa yooyu moom dañuy wax lu leen neex quoi waaw waaw Casa contre ay gaay yi fii gaa yu Rufisque yi waaye man ñépp ci yem gaa yi bu leen ñu fontoo loolu leer na fil xamri wal maysir ak jeu de yi waaw PMI yi nekk ci rek tamit ñun xoolal ñun suñu dëkk lii mooy suñu économie presque boo ci génnee njaay mi te njaay mi ribaagee fa bay waaw gars yi xamuñ lu dagan ak lu daganut waaw mooy nay am nay apporter de l'argent rek ça apporte moo leen moo leen ci alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir lool moo leen fëkk moo fëkk suñu xol yi suñu xel yeeg suñu lépp waaw sa baay teg tegaat mooy noonu rek concurrence saa baay teg na état saa baay teg tegaat waaw ñuy kii rek kan mooy ëppale kan moo kii kan moo génne lambar jini bu bees bi nga dóor keneen dóor ñu nekk ci noonu loolu mooy suñu préoccupation suñu di xoolal lonaas lonaas may sir gi lonaas la muy liggéey Sénégal ba nga gis ay sëriñ soo xam ne seen inconscient ak seen ñàkk xam ak seen ñàkk de personnalité ñu ñëw defar seeni cant ñuy wax naan ñu naan lépp lu fi ceeb xaw ma lu fi ñiin euh, waaye jiite lonaas moo ko féeri lépp lu fi di boisson caaxaankat bi dina mat ci waykat yi moo ko fi indi te ne mooy ab sëriñ la kat bu woote ak cant di leen tagg di leen sant ndax nee na lu fi di ceeb lu fi niin ki jiite lonaas su ko fi indi lu fi di boisson caaxaankat bi dina mat ci waykat yi Sénégal moo fi indi moo tax gis nga fi leen di accueillir bu ñëwee ci gàmmu yeeg màggal ci kaw lañ leen di teg taalibe yi nga xam ne moom sëñ bi kese leen doy wala boog Seydina Cheikh kese leen doy wala Seydina Xaaji Maalik radiyallahu anhu ñu teg leen fële buñ moyul sax bu ñu ñu bàyyi leen ca tànt yu poussière làmbkat yeeg grand lutteur yeeg boo moyul sax ñu parrainé leen ñu teg leen ci les fauteuils les yi waaw. mais le grand joueur qui évolue dans le championnat anglais gars indi ko mu toog gars nga xam na ci duruus xasiida lañ dëkk duruus ak tamit ji naasiral xaq bil xaq lañ dëkk ñu teg leen fële teg le làmbkat en chef le grand le grand la la star de de de de la Champions League ñu indi ko moom mu toog fii toog ci côté sëriñ bi sëriñ bi di ko tànn xam nga ñun ñun ñun ñun ñun ñoo ñoo ñun ñun vraiment on sort loin <laughs> ñoo di guerrier <laughs> ci caaxaan <laughs> non gars yi ñun ñun ñun on est des farceurs quoi après ku wax ne lii baaxul gars yi kii lu tax muy wax lii gis ngeen ñoo xam. ñii buñ koy def ñoo nga dégg ñenn ñoom di nettali naan ay sëriñ diw moo doon jox ay doomam sëriñ boo xam ne ci xalifa yi la bokkoon ah xali baa xalifa yi léegi ah <laughs> xalifa yi yi côté yooyu këne doom ji da doon jox doom ji ngir ñu dem seytaani làmb <laughs> léegi moom moom ne doomu sëriñ boobu la di ko nettali léegi ngir wax gaa yi ne comme la mooy xam nga gaa yi mooy bi Seydina Ali radiyallahu anhu rek ñu ngi ko doon wax gars yi ñoom ñooy dégg quoi comme que euh, kon nag loolu day wane ne kan moo ñemee wax ni kon lii dara new lii daan lu ci nekk ndax sinon Serigne boobu doon lool doom ñi jox leen paas ngir ñu dem seetaani làmb loolu lépp di caaxaan dañ naan la yow li nga wax du dëgg sa nettali boobu du dëgg mais bu ñu wàccoon ci sa bases googu ba ci yow dañ naan mais même bu dee da koo def dafa xaram mata ta'abbadana allahu bi sëriñ diw kañ lañu borom bi daal di jaamuloo sëriñ diw non non yi leer ngeen naan la waaw yii kese kes kesku piir mi di di bari ci dëkk bi foo jaar mu mel ni ci décor bi dafa normal léegi kan mooy dénoncer loolu kenn parce que dañ koo miin feebaru miin mu nefi gis nga lii suñu borom doon wax kaanu laa yatanahawna an munkarin fa'alu xam nga gis nañ ko keroog ne gis nga yawut yi doonu ñoon terewante yu bon yi ñuy def de ah gis nañ ko y'a deux y'a deux jours ak a ñaaw yi ñuy jëf <laughs> waaw kon nag loolu loolu moo am ci affaire yi ak lu mu siiw siiw siiw xam nga monde bi moom léegi loolu la mooy bu jeex ñu indi beneen moo tax Iblis dafa Iblis Iblis vraiment mën naa dem tëdd nelaw quoi tax sax est-ce di nelaw parce que Iblis quand même il a réussi talibé ni ils ont bien travaillé parce que xoolal monde bi bu jeex ñu dóor bu championnat bi jeexee mondial yi championnat yi euh, ak yeneen ci ak ay fànnam quoi ak ay fànnam bu ci jeex rek beneen am jeux olympiques mooy il faut boo seetlee amul année buy jeex lu lu ne bu bu nee saison bi jeex na am na leneen lu fi ne waaw am na leneen yaa la xoolal lii mooy ñi ñu tuddagul gis nga concernant yi xam nga concernant yi waxuñ leen non mais mais daal il a travaillé quoi Iblis yaa Iblisu wallahi laqad xar xarra <laughs> al-aynu an-naasa ak a wor nit kon xam naa dañuy yem nii ah voilà c'est un constat désolant mais c'est comme ça.